waaw xoolal nañ ci jàll après ñu kiiwaale al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax hadith numéro six cent soixante-dix-huit mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu annahu qaala qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala tastamiluni fa daraba bi yadihi fa daraba bi fa daraba bi yadihi fa daraba bi yadihi ala mankibi thumma qaala yaa abaa dharr innaka da'if wa innaha amaana wa innaha yawmal qiyaamati khizyun wa nadaama illaa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhii alayhi fiihaa kon al mu ne rawahu muslim rahimahullahu taala ama dernier hadith mu ne mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu mu ne wa anhu mu ngi jële lii ci saydna Abu Dar ba léegi radiyallahu anhu annahu qaal nee na qultu ya rasulallah dama ne yow dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ala tastamiluni waaye yeneen tuwaay saasam ma charge jox ma liggéey may liggéey doo ma employé ma ma jiite dara di liggéey nee fa daraba bi yadihi ala mankibi yeneen tuwaay saasam jël loxoom dóor ko ndànk ci sama mbagg yi summa qaala ne ma waaw yaa Aba Zarr mu ne ma yaa Aba Zarr innaka da'if ah yow de da ngaa waaw ci wàllu jiite wa innaha amaana te gis nga jiite ak ñu chargé la mission ak poste loolu kóllëre la waaw kóllëre la wa innaha te dëgg-dëgg moom yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba xizyun gàcce lay doon Allahu akbar ak rëccu illaa ba mu des man ca nga xam ne axadaha bi haqqiha dafa jël ak jiite jël mission jël luñ ko nominé ci àqam wa addaata mu joxe bii la nga xam ne alayhi moo gàllu woon ca kaw fii haa ca loolee ñu ko jox mu wàccoog fonction ba waaw def ci lan sa war a def ko kese la dul nekk lii sinon bu ko newul xizyun wa nadaama lay nekk gàcce ak rëccu sa borom waaw dinañ ko gàcceel ëllëg parce que yàlla daa jël lu toll noonu teg ko sa loxo dara ci moo xam al imaratul uzma nekk xalifa wala président wala ay poste yoo xam ne da ko war a yore lenn ci askan moo xam ab état civil lañ la jox nga jiite ko wala yow yaa yor mbiru marché yi war koo doxal war a gérer mbir yi juuti yeeg yooyu nga ñëw di leen ronqat di leen sàcc allahu akbar la ilaha illa wala police yi yaa leen wala yow lañ jox nga war a gérer bi amaana la loolu wóor na yàlla laa wax ak kóllëre la waaw te dina nekk xizyun gàcce wana daama ak rëccu borom bi na ñëw ba foofale di rëccu bis ba ko borom bi di toroxal waaw ndax la mu gàlloo woon ràngoo ko defu ci li mu waru def ak ya def joxewu ko boppam daal la fi newoon ak kuréelam mu ne xadis bi rawahu muslim al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi moo ko solo est ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet comme biñ jóge sànq al imaamu ahmad solo na ko na ko noon al imaamu abu daawud ak al imaamu an-nasaa'i rahmatullah ala al jamii al imaamu muslim mu ngi ko ndi kitaabul imaara baabu karaahati al imaara bi ghayri darura waaw buntu bi suraax yi def ngay jiite ci loo xam ne darura waralu ko darura mooy lañ gisoon ba ñuy ubbi bunt bi jataay bee ñu génn waaw mooy ida lam yata'ayyan alayhi aw tad'u xaajatun ilayhi mu ne haddathana Abdul Malik ibn Shu'ayb ibn Layth ak imam Layth ñoom la jaar naa wër mu ne haddathana Abdul Malik ibn Shu'ayb ibn al-Layth al imaam Muslim mu ne ki nettali mooy këru mbaax sa baay di boroom xam-xam waaw yow ngay boroom xam-xam sa maam di boroom xam-xam ñépp <laughs> nekk leer sa kër yow nga nekk bu lëndëm mooy xamoo tous ba pare di woote woo leer gi ne <laughs> bëgg ñoo mbaal looloo yées mu ne haddathana Abdulmalik ibn Shu'ayb ibn al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi mawla Abu Abdillah al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani abi Shu'ayb ibn al-Layth mu ne Abdulmalik mu ne sama baay di Shu'ayb Abdulmalik ibn Shu'ayb mu ne sama baay di Shu'ayb ibn al-Layth moom moo ma nettali muy euh, Shu'ayb ibn al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu Abdilmalik al-Misri al-Fahmi rahimahullahu ta'ala moom Shu'ayb ne so ibn al-Layth mu ne haddathanii nettali ma al-Layth ibn mooy sama baay di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abul Haarith al-Misri xaritu imaamu Maalik rahmatullahi alayhi al-Misri dëkkoon Medina daal di toxu dem fi nga xam ne mooy Égypte ah. rahmatullahi ala al-jamii' qaala mu ne haddathanaa Yaziid ibn Abi Habiib a tee deewati moom côté li imaam Abu Daawuud doon moom tàllale waa Misra la bii moom ñoom kaw Muslim ci kaw ba ci ba ba ci xanaa ba ci Abu Dar Abu Dar moom du misri <laughs> waaye ba cële ñoom ñépp mooy même kii bi Yazid ibn Abi Habib eh, Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullahu ta'ala an Bakr ibn Amr moo ko jële ci Bakr ibn Amr al-Mu'afiri al-Misri rahimahullahu ta'ala an al-Haaris ibn Yaziid al-Hadrami mu jël ko ci al-Haaris ibn Yaziid al-Hadrami Abu Abdil-Kariim al-Misri al-Hadrami al-Misri rahimahullahu ta'aala an Abi uh, Hujayra al-Akbar mu jël ko ci Abi Hujayra uh, muy Abdurrahmaan ibn Hujayra al-Xawlaani Abu Abdillah al-Misri gis nga ñoom ñëpp càllale bii moom càllale bii moom waa Misr lañ voilà ñoom waa Misr lañ an Abi Zarr moo ko jëli saydna Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu qaal qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam alaa tastamiluni qaala fa daraba bi yadihi ala mankibi thumma qaal ya aba Dharr innaka da'ifun wa innaha amana wa innaha yawma alqiyamati khizyun wa nadama illa man axadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha kon gis na voilà nii la ko al imaamu muslim indi hadith bi ak bi ñu jóge mooy laa leen chose <laughs> bii lay leeral rek ne moom ndeke daa laaj ba pare loolu laal naan Seydina Abu Dar kon radiyallahu anhu parce que ak ragalub yàlla mag fi mu tolloon du xam ne lii manuma ko mu ñëw di ko laaj sauf que naa yaakaaroon ndax nit léeg nga jàpp ne man nga dara lii man nga ko waaye ndekete yoo manoo ko nag ke xam muy sa kilifa wala sëriñ wala même bu dul sa sëriñ koo xam ne am na seetlu wala mas na laa jarbu même bu dee yow bàyyiwoo ci xel mu gis na yow ni ngay doxale en tout am na ci intuition ak ni nga ni mu yàggee di siyaasa ay nit xam na ne yow ni ngay doxale nii ak ni nga gaawee ak façon bi nga mel sa sa sa sa sa tempérament day jafe nga nekk ji kooku mën na laa wax ci sa bopp loo xamul ndax kat. al muslim wala al mu'minu mir'atu axi aji way ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ci moom mooy seetoom Seydina Abu Dar laaj ne yonent bay saa saam ne yonent bay saa saam dooma salarié ah, ne déedéet ne ne ko ah mu laal mbagg yi ngir mu gën a bàyyi xel ci lim koy wax waaye ngir cofeel bu mu am ci moom alayhi salaatu ko yaa Abaa Zarr innaka da'if waaw du dama laa bañ a parce que dama laa bañ a waaye comme que bëggul ma mel ni loolu la koy wax moo tax mu naan ko dama bëggal ci riwaay bi li ma bëggal sama bopp laa la bëggal mel ni danaan ko bëgguma xis yëg nadaama dal la waaw muy gàcce ak rëccu ëllëg mënoo ko te da ngaa ci loolu ah wa innaha amaana te lii kóllëre la man mi ko yàlla teg ndax allahu huwal mu'ti wa ana al-qaasim la yonent way sa yàlla mooy joxe man maay séddale li ma yàlla séddaloo nag ñi ma wax ma séddale ko ñooñ laa koy teg seen loxo te ñooñu ak ñi ma chargé ñi liggéey ndax borom bi la fi taxawal mooy le plus grand xalifa yàlla yeneen xalifa yépp moom daanaka Ah, ci zullam lañ ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag bu fi nekkal sultaanullahi ala ard wa fi ard wa taxta al ard ak fone kooku du mën a joxe mbir yi ko yàlla teg ci loxoom lu dul ko ko yelloo waaw te Abu Dar gis naa ne da ngaa te lii kóllëre la man mi koy joxe waaye kóllëre la ki koy jël tamit waaw mooy nomination c'est pas que damay ñëw rek di nommer ku ma neex ah, ah non non non non non non en tant que président il faut ma def ak taxar bi bàyyi xel seetlu kii xool CV yi bu dee léegi CV wax xew yooyu xool parcours nit ki pas ci parcours ali hafizun alim waaw ku mën a wattu koo xam ne ku sàmm la il faut loolu mu intégrité nga xool ko est-ce que alim bi kese du doy xam kese mën naa nekk xam waaye njuñ njaaj kateer la c'est kat moo daqat triande kooku da koy teg fee parce que matalul affaire waaw moo tax nan nañuy tànn njiit mooy li sayyidina yuusufu alayhi salaam xadiis aayam boobu aayam boobu mu wax loolu loolu mooy mbir mi ku xafiidul taalimoo boole wooleen benn kese bu ko ko ci doon doy il faut nga ràngoo ñaari waaw xafiis dossier yi da nekk koo xam ne yow sa bopp xafiis daa am qualité yoo xam ne ci yow la laata xam-xam bi nga xamante ne moom nga uti ba man ko ba xamoon ko nekk ci yow daa am loo xam ne daa war a nekk ci yow ak ragal yàlla ak wottu ak sàmm waaw mën a tamit garder li nga xam ne moom lañ la jox nga bañ koo dilapider bañ koo saax-saaxee ba pare ñëw di xoolu nit benn bët wala ñaari bët wala di leen piis wala di leen bëlee di leen ñaawal naan maa tey wal iyaazu billah waaw yeneen de compte à rendre à personne tabata wax nga lu amul wallah waaw kon amaana la ji kii falaate loolu kóllëre la du ko neex ku ko neex lay fal que waa bi may campagne ñoo ci jàppoon alors mais bu ci jàppee nag te amul kenn ku ci compétent la ngay def da ngay ñëw tegeen non c'est pas ça non non non c'est passe comme ça ma hakada yaa Sa'd tuuradul ibilu du lu mel nii la ñuy lañuy ñuy la ñuy la ñuy nandale géléen yi lañ leen di toppatoo jox leen ndox bu nuy yaa Sa'd manoo baal ñi ñu def waaw non non waaye kiy jël tamit da nga xam ne amaana la bu mooy li ma waxoon bi weesu bu ki lay jox moom bëgg na laa jox mais yow xam nga sa bopp parce que dofoo nga ne ko ah dëgg yàlla mbir mi nag manuma koo gérer quoi non seetal keneen waaw doo seetal keneen boo amee comme li abu axu suda wax yonent way satsam lim ko jëlaat saa sallam nga defoon na jiitu yii bi ma la déggee wax jëlaatal yonent saa sallam mu ne ko léegi kan nga may digal ci say ñoñ mu digal ko kenn yonent saa sallam par ko mooy boo amee man nga am koo xam ne ah man de yaakaar naa ne diw moom moo ma ci tane waaw seet ko ba xam waaw kay loolu war naa waaw kon fii lëkkaale bunt bi mooy képp koo xam ne dangaa ngaa ci wàllu jiite yow boo jiitee naan bon c'est diw moo ma ko laajoon te manuma woon façon yu mel noonu loolu faiblesse ci nit non c'est que affaire bi je sais que bon ñoom waruñu ci woon a am waaye xam nga diw manuma ko woon a gàntal moom moo tax bi mu laajee après nga jël alalu nit ñi nga jox leen ko kanam léegi ñu ko yelloo nga xañ leen ko jox ko diw parce moom moo laaj loolu faiblesse la boo xamee loolu yow bul jiite loolu ko jiitee bul jiite affaire boobu waaw parce que loolu du la ci génne de non c'est que boo xam ne manuma ko woon dara xam nga sëriñ bi la woon te sëriñ bi nangam moom ah, xam nga man taalibe rek la ma ne bu la ci lool fekkee waroo ko woon jël yow loolu faiblesse la ci yow waaw waaw waaw dëgg yoo xam ne bu waree dal sa kaw nga bàyyi wala say ñi kii nga déedéet yow baal yow da ngaa loo mën da joxe faiblesse boo ko amee bul demande poste boobee ndax amaana la te nag yow mal xiyaam gàcce lay doon ndax di nga rendre compte ah al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun tey lañ leen di fay li ngeen doon jëf te kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi la wa fil hadith ibn umar gis nañ ko ci buntu kenn ku nekk ci nag sàmm la te la muy sàmm dinañ ko ko laaj waaw que président association boo ko manul bul de jël ko yow sa présidence dara doxut dara fi recul moo am sa waay nga foog ne loolu après nga toog ba kii nga dem yàq compte yi dara doxul après déficit yi bari yooyu nga dem après ñu ne walla fal nañ keneen nga toog ñu naan la ex président nga toog di xoole foog ne yow génn nga ci ne pare woo boo pare boo jàppee ne pare ngaa nit ñi pare woo sa borom waaw ndax yawmal qiyaam dinañ la mineek dinañ la baaraat lépp nga war koo ñu tegaat ko ci taabal bi nga war koo lijjanti te duñ ko expliquer waaw waaw wa innaha yawma alqiyama xizyun wa nadaama ak rëccu waaw ak rëccu lay doon diw dina ne ay way way way yaa xasrata ala ma farrattu fi janbillah yaa xasrata waaw woonaa sama rëccu mu rëy ci li nga xam ne moom laa moom laa ñàkk a matal waaw ci li nga xamante ne nii vraiment sama càggante ci wàllu sama boroom li ma tegoon tamatuluma ko te bokk na ci amaane gii nga xam ne maa ngi toppoon nit ñi fal leen ma fal leen ma wala nominé leen ma nominé leen ma ñu nominé ma defuma fi tus walla iyaazu billaah ngay rëccu nag waaw illaa ba des man axasaha lii mooy wane ne ki koy jël wala ki ñu ko jox te laaju ko comme ni gisoon ci xadiisu Seydina Samura bi wala ki nga xam ne moom dawraa tax mu jël ko kooku bu dee ne da jël ngir loolu borom bi dina ko ci dimbali parce que ay kaymaa ñoo fi nekk ay charognard yoo xamante ne nii ñu ngi jëkkante mbir yi di xaar poste yi ngir jël réew mi yàqaate faj seen mbir bàyyi fàtte askan bi yow nga xam lool amoo droit toog fee te nga man ko te li ëpp sa kii jor ko mooy lii am nga compétence yeeg ragal yàlla yeeg yooyu waroo beru fee bàyyi leen ak ñoom léegi buñ ko jëlee nag yow nga foog ne doo responsable jël ko yàq réew mi non doo bàyyi da ngay dem laaj comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam Ibnul Qayyim rahimahullah laaj euh, leerale woon ci Al-Zaad ci jotaay bii ñu génn rahmatullahi alayhi dina nekk yii yëpp lu dul ki nga xamante ne nii moom moo ko joxe jël ko bi haqqiha wa adda alladhi alayhi bi fiiha mooy affaire affaire yi affaire yi c'est quoi gis nga bu ñu ko jàtt woon nii wallahi suñu nguur yi léppay jaar yoon poste boo nekk amul man je suis là pour monsieur le président parce que nga gis ñoo xam ne seen discours yu fàdd yooyu te tekkiwul tous bala ñoo mën a wax rek ñu ne voilà monsieur le président nangam ak nangam sawaay monsieur le président ga ngalla dëgg la moo la fi teg waaye tegu la fi ngir boppam même bu dee ngir boppam la xanaa ngir moom programme bi mu ne woo jiyoon askan wi ñu war koo doxal looloo tax mais bés bu ko teggee amatul topp li say na siddeek waxoon waaw léegi yow nga bañ a topp ay mbiram mu mu mu mu na la na la dàq mu dàq la nga ànd ak li nga xam ne mooy sa sa honneur waaye sa ragal yàlla kenn du la jënd waaw ci ay caaxaan ndax bañ la fiy teg dañ laa tegoon ngir programme bi ñu waxoon réew mi dinañ def lii boo gisee njuuñ njaaj nga laay leen biir ci loo xam ne nag en secret jarul ngay taxaw ci micro yi di wax bu dee gis nga ne lii jëmut kër doxul ñu lay pousser ci ñoom seen caay-caay yiñ ne nga ne leen kon jëlaat leen li ngeen ma joxoon nga dem sa yoon waaw loolu mooy li nga xam ne mooy honneur ci nit mooy personnalité waaye doo fa toog rek parce que salaire bi ngay am intérêt yi nga am loolu ak a néew waaw wama mata'ul hayatid dunya wa mal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur waaw gis nga poñet euh, dund àddina ji bu la jaralee yenn yi na xam ne poñet la boo xam ne day woraat waaw waaw beneen di nekk noonu ñu soppi leen jële leen fi ñeneen ne fi eh, ñu war laa auditer nga war a jaar fu nekk ñu lay tong-tongee parce que say mbir leerul waaw ay trou rëy ci kees yi ak lañ la dénkoon nga war koo layoo mu nekk xizyun yow fii ci allah ci àddina te àllaaxira bi mooy gën a mooy gën a rëy waaw wal iyaadu billah kon nag mbir maa ngoog lii dañ ciy xame ne kon ku feebal ci wàll woowu ko laaj te bu ko jël waaye ki xam ne moom dëgër na ci te man da ñàkk mu jël ko ndax ay circonstances kooku bu ko jëlee joxe àq yi nga xam ne moo ci war kooku moom du nekk xizyun kooku day nekk pay bu rëy comme l'imam an-Nawawi rahimahullah bi muy sarah hadis bi wax allahu akbar mu ne hada al hadith aslun azimun fi ijtinab al wilayat mu ne hadith sayyid Abu Dharr bi cosaan la radiyallahu anhu bu rëy ci moytu di laaj ay ay naan fal leen ma fal leen ma mooy li ma wax sànq man nga jàpp ne yow man nga ko ndekete yow manoo ko ndax sayyid Abu Dharr bu jàppul woon noonu radiyallahu anhu doonul woon wax yeneen tubaab yi saa ndax dooma fal dooma salarié waaw. mu ne laa li liman kaana fihi da'fun an al-qiyaam bi wadaa'if tilka al-wilaaya mu ne rawatina moom imaam an-Nawawi ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhima rawati nga ñeel ki nga xam ne moom dafa am faiblesse ci taxaw charge fonction yi nga xamante ni moom lay la muy bëgg ñu fal ko ko laaj mu ne wa amma al-xizyu wan-nadaama fa huwa fii haqqi man lam yakun ahlan lahaa xis yu gi gàcc gi yonente way saa saa wax ak rëccu gi nit koy rëccu yawmal qiyaam loolu ci àqu ki nga xam ne moom yelloowu ko la kooku la aw kaana ahlan wala yelloo na ko kat waaye walam yaadil loolu moo taxoon ma ne la xafiidun alim bi ñooy àndi ñaar yooyu bu ci deñ du baax waaw parce que nit ki compétence yi mën na fee nekk mooy ahl la mooy am na compétence sauf que joox manula joxe affaire yi parce que amul ragal yàlla amul déontologie bu baax même dee jàng na ko parewul ngir doxal ndax kanam moo ko noot ay intérêt personnel am a ko noot wala groupe ba mu bokk ñooñu dañoo am doole ci moom te amul fit amul dëgëru mën a faire face ci ñoom ba doxal dëgg wuteeg caaxaani groupe boobu nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom kooku mu ne walla ku mel noonu nga xam ne am na compétence yi kat waaye wala mu yaadil fiiha waaye nag boo ko joxee poste ba am na compétence yi de kenn du ko ne fii mu ne jàngul l'administration xamul ni ñuy kiiwe yooyu man na ko waaye boo ko fi tegee c'est monsieur le grand Ndiou Ndiathir de tous les temps waaw kooku moom du ci wala miandil fiiha te du ci euh, jub même bu dee am na compétence yi ca la mu ko jox lañ ko chargé nominé ko fa jox ko comme mission fa yuxziyahu allahu taala yawm alqiyama wa yafdah kooku yàlla dina ko gàcceel yawm alqiyam toroxal ko yawm alqiyam wa yandamu ala ma farat ba pare dina rëcc ci li nga xam ne moom la gàttañlu woon defu ko matalu ko woon mooy yaa xasrata ala ma farat fi jambillah biñ ne biñ wax sànk ci aaya ba waaw mu ne wa amma man kaana ahlan lil wilaya kanta ki nga xam ne moom il est compétent il est moom habilité na ngir jiite dara ngir chargé wu ci benn mission wala benn poste wala ba même présidence wala xilaafa wala yu mel wala nomination yu lay nominé sénégalais des eaux nga yor ko wala yu mel wala électricité wala nangam nangam wa adala fiiha ba pare bu maanu fa mooy hafizun alim bi ñëw na fa lahu fadlun azim kooku am na ngëneel gu al ahadith as-sahiha loolu moom xadiis yu ñu wéri leer na ci fenki comme xadiis mu nekk xadiis comme xadiis bi ñu fi gisoon sab'atun yuzilluhumullah waaw bi Seydina Abu Hurayra mu ne yonent way saa saam ne ne juróom-ñaari bi borom bi da leen di keral bis bi nga xam ne amul ker lu keram ñu njël la njëkkeen bi imaamun adil imaam boo xam ne koo xam ne dafa jiite dara ba pare maandu ca Allah waaw mu ne wal xadiisul mazkur bi ñu fi gisoon boobu bon après moom euh, euh, mooy innal muqsitina mooy ñi nga xam ne dañu muy am euh, Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu moom li naan yeneen way saa saa nee na innal muqsitina 'inda Allah ala manabira min nuur an yaminir rahman 'azza wa jalla waaw nga xam ne ñooy ñi justoon maandu te lañ leen jiitale woon ak la nga xam ne moo ne woon seen bi seen loxo ak ñu jiite woon inda allah fa yàlla ala manabira min nuur dañuy nekk ci ay minbar ci ay nuur ci leer nekk ci ndejooru arrahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin ñoon ñooy ñan mu ne alladina yaadiluuna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu mooy te hadis bi gisoon nañ ko ci Riyaad bi bu yàggul mooy ñi nga xam ne yaadiluuna dañuy jub fi hukmihim ci seen atte wa ahlihim ak ci seen ñoñ ñañu jiite wama walu ak la nga xam ne moom lañ leen chargé comme mission moom lañ leen jox comme nomination comme poste ñu daal di ciy jub ñooñ bu ëllëgee oh fadlun azim wallahi comme kama qaala al imam an-Nawawi rahimahullahu taala kon mbir maa ngi noonu waaw waaw mu ne kon mu ne wa muj wa ijmaa'ul muslimiina mun'aqidun alayhi ijmaa'u boroom xam-xamu jullit yi ci lii ma wax da cee dëppoo wa ma'a haadaa mu ne ànd ak lii fa li kasrati al-xatari fiihaa hadarahu sallallahu alayhi wa sallam minhaa waaye suuf si jiite bari danger bu ci ne ak di ko laaj moo tax yonent way saa saa mettre ci en garde Seydina Abu Dharr waaye mettre en garde xeetam. waaw ci rek ñu kër noonu di bëgg di jiite mu ne naka noonu la boroom xam-xam yi daal di mooy tëddakuloo nit ñi wamtanaa minha xalaaiqun min as-salaf waaw ay booloo yu bare ci salafu saalih yi dawlu bu baax bi bañ leen naree fal def leen juge wala fal leen dara dañoo bañ wa sabaru ala al-adha hiina ñu muñ ci lor yi nga xam ne moo leen dal te bañ duñu bañ am na ñoo xam dañ leen kaay leen ñu fal leen ñu bañ Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu Seydina Ali dana ko dama lay def gouverneur mu mu ne ko yaa amiral mu'minin dama lay laaj dama lay ñaan rek te yàlla tax lu ne mën naa la cee topp mais fal ma gouverneur loolu wax dëgg yàlla maa ngi lay ñaan rek nga bañ ma koo def Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko sii sii danga ko mu dem ci Sayyidatu Hafsa radiyallahu anha bint Umar bi soxnaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhuma wax ko ngir mu wax ak amirul mu'minin Ali mu bañ koo def lii Seydina Seydina Hafsa wax ak Ali mais Seydina Ali ànd ci mooy daal moom gis na ne moom il est habilité Ibnu Umar radiyallahu anhu ngir jiite mais Seydina Ibnu Umar ñoom daw dem mag <laughs> dem mag <laughs> bàyyi génn Medina daw bàyyi fa xalifa ba sawaay <laughs> dafa nee na waay <laughs> mooy ndax danger bi mooy li ci nekk lay bañ xatar googu lay ragal ne moom du ko man même bu dee ne amirul mu'minin xam na gis na ne kii man na ko waaye ah <laughs> responsabilité bi dafa waaw allahu akbar allahu akbar c'est am na ci ñoom ñoo xam dañ leen di wax kaay nekk gouverneur ñu def salaatul istixaara ñaan yàlla ne yàlla na bu leen lii daal bëgguñu mu tànn loolu am ñoo xam ne dañoo ñaan yàlla ne ñoom bëgguñu yàlla na leen jël ko wax waaw yàlla jël leen ñu gaañu parce que bëgguñoo jiite daw ndax danger bi ci yonent bay saab saab wax loolu lañ doon moytandiku même bu dee ne njiit yi jàppoon nañ ne mën nañ ko ñenn ñi dañuy bay ñu wax wax ñu ne du ñu dara waaw waaw ma leen ma fii rek <laughs> waaw te ngeen seet ñeneen muñ demee ba mënuñu kii nag ñu ñaan seen diggante seen borom bu dee ni dundu ji daal la yoneen saa sam jàngale xayrun minni ah borom bi bu dee fa ahyini maa kaana al xayaatu xayrun lii maa kaanat xayaatu xayrun lii borom bi yal nag ma dundal fekk gis nga ne dund ci man moo gën ci man waaye wa tawaffani yal nag ma faat bu dee ne gis nga ni faatu moo gën ci man boroom di jël waaw allahu akbar moom la al imaamu Nawawi rahimahullah di wax ñi naan moo tax ñu bari ci salaf yi doon ko daw waaw wamtana minna xalaa'iqun min as-salaf wa sabaru ala ndax seen bañ googu buñ bañee nekk fa léeg-léeg day indi ay gars yi dañ leen di xaw a sonal ñu leen di xoolee ak yenn yi loolu ñu mun ci grawul waaw garaawul allahu akbar allahu akbar ah wute naat jamono joo xam ne ku nekk ni naan falma falma koo gis ku ne mu ngi loor ñi ay poste waaw di fexe le tout ngir ñu jox ko te buñ ko joxee kat moom premièrement li muy def garde garde robe bam lay defarul yow ñu fal la première li nga def nga jënd yére yoo xam ne kenn xam ne lu ko woon yii yu cher bakkan saa yu commencé naa defarul kooku dee kooku rey na <laughs> kooku mbuus waru ngeen ko ko woon a dégg allahu akbar te moo bari ci ñun waaw moom daal maa salima moom illaa man maa najaa illaa man najaa allah waaw kenn daal doo fi mucc lu dul ko yàlla mucc kon nag yàlla yàlla nga mu mucc la